alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikil masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fil baabil awwali fi faslun wa axaduhu li shahwatin xisaabu gadan wa xabsun fiihi laa tartaabu wa axaduhu ixtiyaatan aw taattufa ala alwara aw anhum taaffufa li minhu wa lahu diinun lahu xayrun sawaabun xudu lahu ci ñaar yu mujj yu baytu yooyu leen gisoon bi mu naan jàpp ci yu dagan yi ngir def lu gën sàmm waaw aw ta'attufan wala ngay ñeewante nit ñi alal wara aw anhumu ta'affufa nga mooy nga bàyyi lépp lu ñu yor yow ngay fexe di jàpp ci yi nga xam ne mooy yi dagan yi ngir fegal sa bopp ay laajte kemande courber l'échine yooyu yëpp du la dal waaw di tàllal lox déedéet da nga man ko nga fexe ngir ñoŋal sa diine garder sa personnalité garder sa diine ngir ñoom ñu mucc ci yow waaye yow sa diine daal di ñoŋ mu ne loolu moom yiw la te payoor nga ci am jàppal ma lii ñu ne la woon nañ ñëw ci li ci yonent bi alayhi salaam wax yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ci xadiis bi nga xam ne al imaamu naka noonu al imaamu al imaamu Muhammad ibnu Hanbal daal dina koy solo ak al imaam ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullah alayhim al euh, euh, mu ne kon mu ne ñu jële ci yonente bi saa su sayyidina Abu Hurayra mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa mu ne ndawul yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama waaw mooy yonent bi salawatullahi wa alayhi nee lan la wax mu ne nee na <coughs> da parce yonent bi saa sam kan mooy jël baat yi ci man man yaxudu hadhihi al kalimat <laughs> man yaxudu anni haa'ulaa'i al fa ya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna nee na yonent bi alayhi salaam dafa mas a toog benn bés mu ne ana kan mooy jël kàddu yi may waaj a wax daldi leen jëfe walla mu jàngale ko koo xamante ne dina leen jëfe Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ma ne ma ma ma gaaw ne ana ya rasulallah man yow ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee mu jàpp sama loxo fa adda xamsan mooy mu wàññi ñi juróom ci mooy juróomi baaraam yi jàpp ci loxoom waññi ci juróomi baaraam yi waqaala mu koy jàppal bar benn naan ko bu njëkk bi baat yi ma la wax te yaa ne yow yow yow pare nga ngir def lool walla jàngale ko ko koy jëfe ittaqil maharima takun abadan naas ne ko teetal wu moytul almaxaarima yi nga xamante ne nii ñoo xaraam waaw boo ko defee de takun di nga nekk abadan ki nga xam ne moo daq jaamu yàlla ndax boo bàyyee yu xaraam yi yow ci yu dagan yi rek ci yu farata yeeg yooyu rek ngay nekk ak yu dagan yi yii ñag yi ñagu yàlla yi boo ko teetee sori ko kon yow ci lu baax ndax borom bi yonente bi alei sat selaam te xadis bi ñu gisoon bu sayyidina Nu'man bi radiyallahu anhu ala wa wa inna li kulli malikin xima wa xima wa xima fi ardihi mahaarimahu waaw alaa waawi alaa déglu leen ma ma wax leen alaa ma ne buur bu ne am na ab ñag yoo xam ne da koy tere da koy aaye ab ñag boo xam ne moom la ñage suufam si territoire am na nay frontières yoo xam ne am na ay garde frontière yoo xam ne du ko neex rek ne bëtt jàll déedéet képp nag koo xaman yu yu borom bi nag tabaaraka wa taala ci suufam si mooy yi mu xaraamal képp nag ku sori loolu le yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu njëkk bi ittaqil maharima teetal ta sori almaxaarima yi borom bi xaraamal boo ko defee rek takun dinga nga nekk abadan naas ki gën dàq jaamu yàlla ki gën a nekk jaamu yàlla ci nit ñi ki gën a ak njaamu yàlla benn ngoo mu jàpp beneen loxo beneen baaram warda bima qasama allahu laka takun aghna ne ko gërëmal te doyloowal gërëmal bi maa qasama allahu lak li nga xam ne borom bi moom la la moom la la sédd ndax borom bi wërsëg yépp sédd na ko sédd na mooy wërsëg yépp wërsëg yépp séddale na ko ba pare waaw moom séddale na ba pare moom kay nga nga nga nga dund rek la ma la ca wax nga ciy am mooy tax nga ñëw am loola te bu jeexee kenn manu ci as lëf nga ñibbi waaw wa inna ila rabbikal muntaha inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aksi kon nag gërëmal doyloowal kontaanal ci li nga xam ne doyloowal ci li la sa boroom sédd ci wërsëg xam-xam ak lépp takkun boo ko defee di nga nekk ak ne naas ki gën a ci nit ñi waaw loolu du ñaata ñaareel ñetteel mu ne ko wa ahsin gis nga lii nii mooy fi ñu jógee mooy li sëriñ bi mujjee wax bu dee yow lu dagan yi danga koy jàpp ngir fegal sa bopp ak laaj ak nekk ci nit ñi nekk seen ab ab ab yenn ci seen kaw waaye bu ko defee ñoom ñu mucc ci yaw yow nga mucc ci sa diine mucc ci ñoom waaw <laughs> kon mu ne ñetteel wa ahsin ila jaarika takun mu'mina rafetalal ci sa dëkkandoo yi ak sa dëkkandoo boo ko defee de di nga nekk way ngëm yàlla waaw gëm ne yàlla gëmul yàllaa ci yam amoo droit tànt sa tànt boo xam ne dangay ngay déranger nit ñi ci mbedd mi amoo ci droit lu dul nga wax leen ko ñoom lu jiitu nga yëgal leen ne ah man de damaa am xew damay kii te mu nekk lu dagana ah. waxuma la nga tànt ci mbedd mi woo musiciens yeeg teg say cassette yooyu moom waxuma yooyu yooyu dafa xaram même même koñ bi yëpp buñ la ne woon ajaana ajaa diw def ko wala waaye booy diw def ko loolu ci boppam dafa xaram nga naan ma <laughs> lu dagal lañ la wax ñu ñëw toog di waxtaan di waxtaan après ngir parce que da am xew ñu ñëw kontaan ci loolu bala nga koo def da war a wax nit ñi bu dee mbedd ni ñépp bokk moom nga war a utiliser da koo leen koy wax waaw waaye nekk sa néeg taal say mbir sa kër sa suma yi kenn mënu la dégg nga naan da sikkar ma ne bàyyil di lor nit ñi waaw déedéet si karam kan moo la teree si karam mais lan moo tax guddi jot nit ñi war a nelaw nga ne yow say rajo di nga ko branché taal ko yokk ko ba mu fort kan mooy déglu nit ñi nelaw nga ne la xamoo li ngay wax xamoo li ngay wax il faut pas ngay déranger nit ñi respectons le voisin ay ay àq lañ am de yoo xam ne sunna yonent wala sar sam suñu borom leeral na ko te bu ëllëgee dinañu ko laaj wallahi waaw dëkk sa dëkkandoo lu ñaaw lu ne muram yéeg dara nga ci respecté wul mu ne kon deel rafetal jëme ci sa dëkkandoo boo ko defee di nga nekk mu'minan lool du ñaata ah ñeent bu jë bu mujj bi mu ne wa ahibba linnaasi maa tuhibbu li nafsi takun muslima ah ittaqil ma moo jiitoon ward bi ma qasama allahu lak mooy deux wa ahsin ilaa jaarik ñett voilà bii ñuy wax mooy ñeenteel wa ahibba linnaas soppalal nit ñi maa li nga xam ne tuhibbu moom nga sopp li nafsika ngir sa bopp boo ko defee takul muslima di nga nekk koo xam ne ku wommatu nga koo xamante ne nii dangaa ngaa wommatul sa boroom azza wa mu bokk loo bëggal sa bopp rek na ko bëggal sa mbokk loolu contraire bi mooy lan loo bañal sa bopp rek na ko bañal sa bopp lépp loo ñëw ba bëgg koo def mbindeef xoolal ne man bu ma newoon place moom mu nekk sama place est-ce que doon naa nangu mu def ma ko boo nangoo rek newoon bu doon man ta nga wax te yàlla kese tax sa dëgg lépp loo nangu ne manoon nañ la ko teg yow bu boobaa nga door a jëflanteeg moom noonu la ndax nit ki moom du bëgg lu ñaaw ak lu metti di ko dal waaw kay kon nag mu ngi noonu boo ko defee takun muslima léegi nag juróomeel bi wala tukthir ad-dahik fa inna kathrata ad-dahiki qalb